وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه وفي رواية للبخاري رحمه الله fa inna taswiyata as-sufuufi min iqaamati as-salaati kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi mu ñuy ñëwal ba léegi ci garab gi ñu nekk boobu ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu muy chapitre 194 baabu fadli as-saffi al-awwal ba nim jeexe gisoon nañ xadis mille quatre-vingt-six lañ mujj woon gis mu ne woon wa an abi mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manaakibana fi salaati wa yaquulu istawuu wa laa taxtalifuu bañu mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille quatre-vingt-sept mu ne waan anasin mu ne mu ngi jële ci saydina wa mawlana anas radiyallahu taala anhu wa ardah hmm? annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sawwu sufuufakum yemal leen seen sàppe yi na na jub te tolloo égaliser fo wara waaye sawwu ñu nekk même alignement rangement man rang nañ na rang bi baax fa inna taswiyata saffi ndax jubal li nga xam ne mooy sàppe bi hmm? jubal sàppe ah, min tamami sola dafa bokk ci li nga xam ne day matal julli waaw di ko mottali di ko matal mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamu al-Bukhari naka doon al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne wa fii riwaayati lil Buxaari am na ci ñees ko solo boo xam ne imaamul Buxaari moo ko indi rahimahullah foofu dane yoneen saa sallam dane fa inna taswiyata sufuufi xam nga fi ñu jóge fa inna taswiyata saffi min tamaami salaa mu ne am na boo xam ne fa inna taswiyata sufuufi mooy saff mu def ko lu bari sufuuf saffun sufuuf mooy yemale li nga xam ne mooy sàppe yi mu jub min iqamati salaa à la place de min tamami salaa bokk na ci li nga xam ne day taxawal day rafetal li nga xam ne mooy mooy bu ñuy taxawal julli da bokk ca la koy matal mooy li nga xam ne mooy sàppe yi na jub bu dee julli mbooloo la léegi kon laaj bu njëkk bi laaj laaj bu njëkk bi mooy euh, euh, euh, léegi dane xadiis bi muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la déedéet xadis bii de euh, euh, euh, moom solo woon na ko lu jiitu al imaamu ahmadu ibnu muhammad nako noon al imaamu abu daawuda solo na ko imaamu tirmidi kese moo ko ndiwul ci waa sunanu wa kutubu waa ashaabu sunan hmm? al imaamu abu daawuda indi na ko al imaamu nasaa'i naka noonu al imaam ibnu maaja rahmatullahi ala al jamii mooy imaamu tirmidi kese moo génn ci waa kutubu sitta moom kese moo ko indi woon al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala hmm? Ah. Hmm? mu ngi ko indi eh, alors ban la ñaa jël <laughs> hmm? ban dong eh, eh, la jël alors Allah euh, mooy xadiis bi nga xam ne moom la def foog naa bi gën a kii mooy huit cent non sept euh, sept cent vingt trois bi moo gën a jege waaw al imaamu Buxaari voilà te moom la wax fële ne ne parce que en fait li njëkk ni sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamaami as-salaa loolee euh, kaddu yi ki mu gën a doon mooy kaddu imaamu Muslim rahimahullahu uh, uh, tabaraka uh, wa taala waaye imaamul Buxaari li mu wax wa fii riwaayati lil Buxaari loolu te loolu mooy xadiis sept cent vingt-trois ci Saxiix bi kitaabul azaan baabu iqaamati saffi min tamaami salaa mu ne haddasanaa Abul Waliid at-Tayaalisi <laughs> rahimahullah Abul Waliid kese la maa ne at-Tayaalisi la muy haddasanaa Abul Waliid di Abul Waliid Hishaam ibn Abdil Malik al-Baahili mawlaahum Abul Waliid at-Tayaalisi al-Basri rahimahullah gane addina lan 133 génn addina lan 227 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shu'batu càllale bu gàtt la nag hmm? waaw yi bokk na ci càllale yu gàtt yi mu ne haddathana nettali nañu ah Shu'ba da ngay gis ne sëriñam bi ay deux sa 227 la génn addina mu ne kii mu ngi jële ci Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi moom mu ngi gane àddina l'an quatre-vingt-deux moom moo magoon ñoom imaamu Malik rahmatullahi alayhi am na nag ay wuute ñii ne quatre-vingt-trois quatre-vingt-cinq ñii ne quatre-vingt-six ñii ne quatre-vingt-sept waaye mu ngi génn àddina l'an cent soixante rahmatullahi alayhi muy amirul mu'minin an Qatada mu jël ko ci Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abu al-Khattab as-Sadusi al-Basri gane àddina l'an soixante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 Euh, yoneen saa salaam bi mu fa defee ñetti at ci la Seydina Anas daal di gane àddina voilà yoneen saa salaam def fa dix ans après ñëw Medina euh, euh, foofu fekk muy door a am dix ans moom Seydina Anas radiyallahu taala mu ngi génn àddina la quatre vingt loolu mooy moom dafa am téeméeri at am ñu ne bon téeméeri quatre vingt sax am na téeméeri ak li nga xam ne mooy ñett al-Basri xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala sawu sufuufakum fa inna taswiyata sufuufi min iqaamati salaa voilà min iqaamati salaa ah ah mu ngoog léegi nag ñu ñëw ci beneen bi kon lii la ne wa fi riwaayatin lil Buxaari fa inna taswiyata sufuufi min iqaamati salaa de toute façon imaamul Buxaari nii la ko solo solo wu ko neneen waaw même bu dee ku mel nii ñi def mustaxraj comme al imaam al Ismaa'ili Euh, jële ko moom te Hudayfa ak ñeneen ñi indi na comme bii euh, comme ni imam Muslim min tamam as-salah ah mu ngi noonu euh, aywa <laughs> léegi nag ñu jël waaw hadis bi la imam Shu'ba xam nga imam Shu'ba <laughs> da doon musal naa leen ci tadliisu sëriñ yi bokk ñu ngi ci tudde ñu ngi ci cité woon mooy Qataada parce que Qataada da mudallis la hmm? siqatul mudallis mooy Qataada ibn Di'aama ku dëgër la waaye da doon def nëpp nëppal eh, imam eh, kii nag eh, Shu'ba da ne woon façon yii moom sama sëriñ yii moom nga xam ne dañ leen koo xam ne man fegal naa leen ko parce que ku ci nekk boo ma nettalee dama lay wax lu leer foo ko jëlee waaw <laughs> jaaxal saako Qataada yii ak ñi nga xamante ne mooy Abu Ishaq as-Sabi'i non dama leen doon laaj lu leer nañ laa wax ba ñu wax buñ ma nee ñoo ko dégg ma ne waaw ma jël buñ ma nee dégguñu ko ci ki ñu wax naan an par parce an dafa ambigu leerul eh, lii nag hadis bii nag <laughs> eh, kii <laughs> Abu eh, Dawud at-Tayalisi rahimahullah nee na nag bon dégg naa kii nu mu tudd Shuba sëriñam la moom tamit <laughs> parce que al imam Ismaayil yi bi mu ko indee da cee yokkul yi <laughs> ñoom wax naa la ñoom imam abu euh, euh, euh, kii Abu Daawuda men jële ko ci Abul Walid nii comme ni ko imaamul Buxaari yi jëlee Abu Daawud as-Sijistaani naka noonu al imam al Ismaayili jële ko ak ca imaam al Bayhaqi ñoom niñ ko solowee mooy ko ni ko imaamu Muslim solo min tamaam as-salaa imam al-Bukhari moo ko solowee min iqamati as-salah léegi nag foofu <laughs> al imam al-Ismaili rahimahullah mu yokku ci ne eh, ci yoonu Abu Dawud at-Tayalisi mu ne ah man de sami'tu Shu'ba yaqul dégg naa sama sëriñ bi Shu'ba di wax ne hadis bi nag daahantu fi hadha al-hadith lam as'al <laughs> Qatada <laughs> asami'tahu min Anas am la waaw hmm? waaw <laughs> mu ne euh, bon euh, hadith bii nag xaw naa ci euh, daal nooyal tuuti mooy rigueur ba ma jëloon ci sëriñ yi ma leen yi nga xam ne ne dañ nee na xamoo la nëpp nëppal sama sëriñ yooyu ne leen ñooñu moom ku ma fi nettali dara dama lay laaj qu'est-ce que yaa ko dégg ku fa ma nettali non bu nee sami'tu grawul bu nee maa ko dégg bu nee an jële nañ ci expression bu ambigu boobu dama koy laaj ba ma yar nañ mu ne hadith bi nag Euh, euh, mooy yëkkati naa ci sama tànk tuuti quoi ci Qataada bi ma nettalee xadiis bi <laughs> bii laaju ma ko ne ko yow est-ce yaa ko dégg ci Anas parce que Qataada dana ana seetlu nga kay haddathana Abul Walid qaala haddathana Shu'batu an Qataada an Anas mu ne nag <laughs> waaw Qataada nag bii moom sama sëriñ bi euh, bii tegg naa ci sama tànk te na ma doxaleek moom waaw bii moom laaju ko dëgg-dëgg na ko hé ah Serigne lii yaa ko dégg ci Seyna Anas wala déet loolu moom laajuma ko waaw <laughs> léegi nag moo tax al imaam euh, euh, euh, kii bi mu tuddee lii ci al bi muy saraa xadiis bi mu ne amaana lii nii waxu Shu'ba bi mooy sirru bi nekk <laughs> imaamul Buxaari bi nga xamante ne nii ci la indi xadiis bi ama imaamul Buxaari rahimahullah kii moom daa dëgër mu jiital amaa xadiis bi xadiisu Seydina Abu Hurayra bi nga xamante ni daanaka day wax lu mel nii kese waaw ngir wan ne lii nii eh, eh, eh, <laughs> waaw mu ne wala alla hada huwa sirru fi iraad al-Bukhari li hadith Abi Hurayra ma'ahu fi al-baab taqwiyatan lahu amaana lii moo tax Imaam al-Bukhari indi hadith Seydina Abu Hurayra bi ci kanam ci buntu bii nga xam ne baabu iqaamati as-saff min tamaam as-salaat waaw waaw ba pare ngir dëgëral ni ah hadis be même bu dee euh, Qatada mudallis leen an la wax mbir mi bon de sana leer waaye hadis sayna Abu Hurayra bi da koy jàppale day wane ne lii moom noonu la quoi kon noonu la <laughs> waaw kaa oyu noonu allahu akbar kon mu ngi noonee léegi kon imaamul Bukhari kon nii la ko solo kan daal imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaji mooy ca ca rahimahullah kaddu yi imaamu Nawawi njëkkandi ci Riyaad bi nii moom noonu la ko indi mu ngi ko indi kitaabu salaa baabu taswiyatu sufuufi wa iqaamatihaa wa fadli al-awwali fal-awwali minhaa mu ne haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin wa ibn Bashaar wa dane haddathanaa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashaar ku njëkk gi mooy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anasi Abu Musa al-Basri fi woon az-Zamin al-Basri nekkoon sëriñ waa kutubu sitta moom mi eh, eh, nga xam ne mu ngi gane àddina la 167 génn àddina la 252 rahmatullah alayhi wa ibn Bashar xaritam bi <laughs> ànd doom bi <laughs> mooy ibn Bashar bi Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz siiwoon ci Bundar rahimahullah moom nii tamit ku sëriñ la ci waa kutubu sitta moom mu ngi gane àddina cent soixante-sept génn àddina la deux cent cinquante-deux gis nga ñoom ñaar seen lépp daa bokk hmm? ñoo bokk at mi ñu juddu ñoo bokk at mi ñu génn àddina ay xarit lañu woon <laughs> te ku ci nekk ñoom ñaar sëriñ nga ci juróom ñaari ponkal yi waaw sëriñ lañu mooy waxoon naa la sëriñu toog ñu jàngal la laay wax de toog nii physiquement imaamul Bukhari seen taalibe la imaamu muslim seen taalibe la imaam abu daawuda seen taalibe la imaam an abu at-tirmidhi seen taalibe la imaam an-nasa'i seen taalibe la imaam ibn maaja seen taalibe la ku nekk tonga ñaar ñi jàngal la <laughs> voilà voilà <laughs> ñoom dañ ko doon bàkk wax Muhammad ibn surtout eh, al-Bukhari Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari indi na sama hadith ta ci Sahih ci Sahih <laughs> parce que li imaamu Zahabi wax moo moo ci ne man axraja lahu al-Buxaari rahimahullah faqad jaawaza al-qantara noo imaamul Buxaari képp kenn ku mu jëlee teew xadis indi la ci Sahih bi moo waal adabul mufrad foofu tegu fa rivière bi nga xam ne loolu taxu ko woon a jóg di indi ay xadis yu Sahih kese mais ci Sahih bi foofu moom ku mu fa solool indi sa xadis mooy yow moom jég nga pont bi yow moom kenn ndax dëgër nga am dëgëru waxu la loolu yow da nga koo dépassé <laughs> voilà kon ñoom ñaar ñii ki la ko ñaari waa sëriñ kutubu sitta yi ci la ko imaam muslim ci ñoom la ko jëlee kon mu ne haddathana muhammad ibn al-musanna wa ibn bashar rahmatullah alayhi da naan ko ay seex lañu rek <laughs> yow bokkat muñ juddu ak muñ gën a àdduna ñoo bokk presque ay sëriñ ñoo bokk ay taalibe ñoo bokkoon buñ dëkk Basra rahmatullah alayhim rahmatullah alayhima qaala ñu haddathana Muhammad ibn Ja'far ñu ne ñu ngi koy jëlee ci Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri moom ñu siiwe woon ci Gundar rahmatullah moom mu ngi gane àddina ñenn ñi ne euh, cent dix am ak lu teg la génn àddina la cent quatre-vingt-treize moom mii nag moo doon euh, ki nga xamante ne mooy bàyyi jiitle ku mujj ki di Ibn Bashar hmm? mooy euh, non non <laughs> ngi ñëw non non non non moom Shu'ba mooy bàyyi jiitleem loolu laa bëgg a wax <laughs> voilà Muhammad ibn mu ne haddathana Shu'batu mooy bàyyi jiitleem mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn gis nañ ko ci tallale bi Abu Bistam amirul mu'minin moom moo dencoon euh, yaayu Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Ja'far Ghundar voilà waaw mooy koo xam ne euh, yow nga wax rek leen soxna boo xam ne am na doom yow nga denc soxna soosee nag nga nekk baa jiit leen noonu la demee woon bu diggante Shu'ba ak Muhammad ibn euh, Ja'far bi Ghundar rahmatullah alayhima kon Shu'ba qaala mu ne sami'tu Qatada yuhaddithu an Anas mu ne dégg naa Qatada yuhaddithu ne nettali an Anas di jële ci Anas xam nga ba léegi <laughs> annahu qaala bi Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis nañ ko sànq xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu an sayyidina Anas annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawwu sufuufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamaami as-salaah ah kon mu ngi noonu nii mooy ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Muslim daal di indi rahmatullahi alay léegi hadis bi nii ana ban lëkkaaleem la am ak suñu bunt bi dañ naan la lëkkaale bi bi mu am ak suñu bunt bi di wax ci digle fadlu ngëneelu as-safful awwal li nga xam ne mooy sàtt bu njëkk bi ak tamit digle bi nga xam ne moom lañ digle di ko mat di ko matal ak di ko cowwooralal ak tamit di tencaloo di taqaloo defar sàtt yi mu jub xoj loolee lëkkaale bi leer na yoneen saa sam daf koo digle dafa digle ne loolu da ko def sawwu sufuufakum jubal leen seen sàppe loolu nag moo ñuy indi ci loo xam ne ba léegi man je me demande comment nañ mënoon a def ba léegi nii defuñu ko <laughs> mooy masalaam waa léegi lan mooy lan mooy maa hukmu tasliyatu sufuuf ah ah mais lan mooy àttee defar sàppe waaw parce que loolu xam nga bay tàmbalee ba léegi loolu je mbir la moo xam ne euh, euh, je me demande mais alhamdulilah <laughs> lan mooy attey affaire boobu waaw lan mooy attey defar sàppe yi lan mooy affaire est mbir mi xam nga wax nañ ci ci gravité di yooyu ak yu mel noonu ak li ci ren saa wax mais ba léegi attey lan la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lan lañ ko gisee quoi incha allah loolu euh, dinañ ko gis léegi. waaye mooy lëkkaale bi kon dafa leer fi yonent saa salaam moo ko digle te xam ngeen ne yonent saa salaam du digle loo xamante ne nii eh, ndaxam ko diglee surfu ak ndax matal cowooralal li nga xamante ni aligné ba mu ba mu baax sàppe min tamaami salaa laa bokku liy matal julli waaw beneen bi min iqamati salaa ci li nga xam ne mooy taxawal julli ci la léegi nag loolu kon day wan ne yeneen saa sax moo ñu digal ñu ne fa sow sow sufuufakum wax naa la kàddu yi imaam bu nekk wala kuy diide waxuñ na nag na nga bàyyi ba imaamu jàkka di door a jàpp loolu jàpp ko yaa ngi da nga nekk ci xam-xam tam koy jàpp même boo diidewu waaw boo gisee imaam boo xam ne wala nga nekk fenn ñu lay laaj waaw imaam moom lan mooy euh, yi nga xam ne baax na mu koy meloo ñu ne la waaw yi bokk na ci yi nga xam ne bu koy mooy bu taxawee di julli bu mu kàbbaat mukk lu dul rek régler yi te waxoon naa la loolu yonent bi alayhi salaam moo ko doon defal boppam da doon dugg ci sàppe di ko defar waaw ñoom Seydina Omar radiyallahu noon noonu lañ doon def Seydina Ousmane ak yooyu di yónnee ay nit ñoo xam ne ñooy dem ci biir sàppe yi di leen régler waaw di régler sàppe yi waaw loolu yëpp bu amul woon solo euh, euh, ñooñu te saxaaba yooyu bañ koy def xulafaa ur-raashiduna yi muy Seydina Omar ak al-xalifatayn euh, ar Omar ibn al-Khattab wa Ousmane alayhima ridwaanu rahiim rahmaan saxaaba yaa ngi fi voilà te yonent bi saa salaam noonu la doon def waaw non seulement doone boo lool jagleel yonent saa salaam la sinon kon ci ñoom doonuñ ko woon def gannaaw kon loolu dafa war a leer léegi nag kon euh, euh, loolu day wane wane kon loolu am na solo kon kon kon wa wa amri digle ku ko digle ash-shari'u yonent bi saa salaam bi itmaam as-sufuf waaw. te dinañ gis yeneen yi muy wax ci bala ngeen fi defar beneen sàrt ci ginnaaw na ngeen defar li ngeen xam ne mooy sàrt du ko jiitu ba pare <laughs> waaw dinañ ko gis ci bunt bi imaam daa yaatal fi bii ndax dafa am solo affaire bi eh, même bu dee ne ñenn ñi jàpp nañ la bon lii moom bon warul a nekk xanaa lu kii waaye dañ naan la yii nii moo tax ñu am problème waaw gis nga sàggane affaire yii nii wallahi alladhi illa huwa gis nga bañu ko sàggane hein mooy ci la affaire bi am suñu féewaloo waaw suñu féewaloo ci la am ak tamit suñu ñàkk nekk benn mu nekk genn calamité gu rëy rëy rëy rëy waaw booy wax ni yenn ñi sax naan leen sawaay nañ dawaar sàppee ñu naan sawaay duggal lu ci sa ne waaw wal iyaazu billaah waaw sawaay jullil sa julli te nga bàyyi te nga bàyyi ma waaw lu ciy sa yoon loolu nu nga ko mën a waxe hmm? loolu loolu c'est tellement grave léegi nag après eh, eh, ñuy ñuy ñuy jaaxle hmm? lan moo tax eh, li nga xamante ne moo ñu dal tey daal di ñuy dal xoola kii al imam al cheikh al éthiopie dafa lu am solo ci affaire bi bi nga xam ne ci lay shara hadis bi ne ko bi nga xam ne imaam muslim moom la jiital ci kaw hadis bi nii ñu nekk def ci wax lu ama am solo loo xam ne ñun euh, dañu koy tudd euh, waaye euh, waxoon nañ l'essentiel bi ci loolu waaye ngir le fait mu tudd ko noonu ak tamit ni mu ko ëndee dafa nekk loo xam ne lu am am solo la waaw rahimahullah wax nañ la génn na àddina yaa quatre ans wala côté yooyu même pas peut-être pas même pas deux mille vingt et un bi loolu hadith euh, Abu Mas'ud euh, no Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la doon wax li yaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa iyyakum wa hayshatil aswaq hadith boobu noonu bi nga xam ne ci la ko doon euh, shara xam nga wax nañ la ne hadis euh, euh, boobu hmm, gis nañ ci gisoon gisoon nañ lu mel noonu waaye waxoon nañ la dinañ ci ñëw de toute façon dina ñëw ci kanam waaye hadis euh, boobu biñ jóge bi passé bu Abu Mas'ud al-Badri bi xam nga lu mel noonu la wax istawu wala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum li yaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum loolu xam nga taxawuñ ci woon bu baax parce que al imaamu parce que al imaamu li nga xamante ne mooy euh, dañ ko gisoon avant moo taxoon ci hadith trois cent quarante al al cheikh al éthiopie rahimahullah mu ne al makkiyu euh, euh, rahimahullah mu ne nag xoolal <laughs> mu ne parce que Abu Mas'ud en keroog bi nga xam ne ci la gis kii yi dara yéen tey gis naa ne yéen yéen yéen a gën tar ak wuute bi nga xam ne ñun yonent bari sarsam ci lañu ko doon tere bi ci lañu doon wax naan ñu defar suñ sàrt yi yéen ñoo leen tane woon sax waaw yéen ñun ni ñu meloon moo tane woon sax yéen ni ngeen meloon waaw fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan yéen tay ngeen gën a tar ak wute waaw ak wute que jamono jën bi ko yonent bari sarsam doon wax ñuy appliquer te bam ñu ko waxee lañ ko appliquer mu ne gis nga lii mu wax la xawla wala quwwata illa billah mu ne xoolal waaw xoolal li nga xam ne mooy li nga xam ne moo ñu dal léegi ah mu ne lii nii hmm? fa bi hada gis nga lii mu ne euh, fekk mu ne bokk na ci li ñuy jànge ci lool te mooy comme bi ah hadith bi ñu nekk tamit da ciy dem mu ne bayaanu anna adamu taswiyatu sufuf yatarattabu alayhi al ixtilaafu al qalbi fa yastawlaa fa yastawlii bi sababihi eh, ala al mujtama'i al baghdaa al baghdaa wa tanaafur wa tahaasud wa adamu tawhiid wa adamu tawhiid al kalima wa haadaa wallaahi huwa ad-damaam wal halaak wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah <laughs> mu ne bokk na ñu ngi jàngee ñu ngi ñëw ñun ci suñu masala bi ñu waxoon sànq ci gàttal ko sinon parce que maa ngi gis waxtu waa ngi avancé mu ne. Eh, gis nga bokk na li ñuy jànge ci xadis boobu loolu imam euh, euh, Abu Mas'ud di wax radiyallahu ta'ala anhu wa arda kenee ñàkkat yemale jubal sàppe yi da ciy da ciy day day par conséquence mooy li nga xam ne yow boo ko deful lii moo la ciy dal li nga xamante ne lan lay jur mooy wute xol yi dañuy wute bu ko defee bu ñu wutee lan moo fay nekk alhamdulillah ci ñàkk ñàkka jo euh, euh, joxal euh, yemale sàppe yi jubal leen day waral ci société bi xeeti jullit ñi lan mooy xew al u bañante gaa yi dañuy leen ci jàkkee ba pare bañante te niñ bañantee ci jàkkee yay feeñ ci seen biti problème de voisinage kese la ñuy am wattanaafuru ak dawante ku ci gis sa moroom oh, boo xaaral ma ma jaar nii kenn bëggul sa bokk sa keneen dara waaw rawante lu waay am keneen ki iññaanek ko waaw wa adamu tawxiidil kalima ak ñàkk suñu kaddu nekk benn amaamal aada ci kanamu noon yi waaw oo gis réew jullit mu ñuy sonal te lool mooy lii ci nit ñi la tàmbalee daal di law ba ci état yi parce que euh, euh, euh, les dirigeants ne sont que le miroir de leur population ñi jiite nekkul loolu seetoog ñu ngi jiite inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waaw waaw <laughs> waaw ñun bu ko defee nag suñu kàddu féewalu mu ne waxaala gis nga surtout bu mujj bi ak lii lépp ma fi tudd huwa damaar mooy li nga xam ne mooy hécatombe bi mooy li nga xam ne day da mooy li ñu rajaxe ñun wal halaat ak li nga xamante ne mooy alkali lii mooy li nga xam ne mooy hécatombe bi mooy musiba gi gën a rëy yi nga xam ne moo ñu dal waaw mooy li ñu ak dëgg-dëgg wala hawla amul pexe gi mucc ci lii wala quwwa amul kattan mucc ci lii illaa billaa lu dul jaar ci yàlla mooy dellu nangu doxal ndigalu yonent bi saa saa ak li nga xam ne moom la ñu jàngal womatu ci ku nekk ci ñun kenn du permettre sa bopp sa moroom di def lu la neex waaw. mu ne fa bi hada gis nga ci lii yonent si sallallahu alayhi Abu Mas'ud wax yonent sallallahu alayhi wasallam ne bi ngeen defar seen sàppe yi wala borom bi dina jaaw dina dina féewale seen xol yi allahu akbar waaw istawu wala taxtalifu mooy xadis bi ñu gis bii weesu rek moom la xadis boobu la doon def du sax bu Ibn Mas'ud bi waaw Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Badri radiyallahu ta'ala anhu wa arda istawu daal di leen matal sàppe yi wala taxtalifu te bu leen wute ci defar sàppe yi ndax bu ngeen ko defee fa taxtalifa ci saate dina wute qulubukum seen xol voilà mu ne nag fa bi hada gis nga ci sàggane digalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ah dara gaa yi def pour nekk di def la neex booy yi ko extraterrestre di ko xeeloo ko ci patu bu ñëwee gaa yi ko wane man bu ma laa voilà. mu ne lii nag ci lay leere yatabayyanu wa yattadixu ci lay leere tamit naññe tamaamul ittidaahi ci lu mat sëkk ci leer annahu laa halla bil muslimiina al yawma min ad-du'fi aw min ad-da'fi wal hawaani wal dulli wal xuduu'i li a'daa'i al islaam illaa bi sababi haazaa wa amsaalihi min tahaawunihim bis sunnati wa 'adami mubaalaatihim li muxaalafaatihaa fa innahaa fa innaka laa tadxulu masjidan yajtami'u fiihi al muslimuuna li adaa'i as-salaati jamaa'a illaa wa taraa sufuufahum awjaa wa idaa talabta min ba'dihim an yukammila aw yukmila saf aw an yataraas wajadtahu mu'ridan ba'idan an al-istijaaba bal rubbamaa qaala ba'duhum salli li nafsik wa laa tatadakhal fii sha'ni ghayrik waaw thumma inna waaw <laughs> wallaahi waaw mu ne lii nag ki lay yeere kon leer bu nañ waaw ki gis nga li dal maa xalla bil muslimiina al yawma li dal jullit ñi tey wàcc ci seen kaw mi na doon fi ci ak toroxtaange ak faiblesse wal hawaani ak doyaj wal dulli ak torox wal xuduu ak damm suñuy laas ci kanamu noon yi lil aada lil aada islam ngir noonu islam yi waaw mooy la waaja waxoon tañ waxoon ko ca seera ba hallajta hallajta hallajta jahta ila al islam fi baladin tajidhu kat tayri maqsuusan janaaxaahu waaw ay way lu la teree dem foo mën di jublu réewum jullit moo dem boo demee da ngay fekk lislaam bu la nee l'islam mooy waa l'islam ña ñame day mel ni picc moo xamante ni dañoo jàpp laas yi sido ko dagg ko si picc mu ñu dagg laas yi noonam yi tiim ko ñoom ñoom ñoom yi bukki yu xiif ñoom yi muus yu xiif yi ay siiru waaw yuy malasteku ngir ndóof ko ni ko till ñu damm ay laafam kooku day naaw mu ne réewum jullit moo dem noonu la wallaahi wax na dëgg loolu lay wax ñi loolu moo tax ñi gën al aqdar min al ard ñi gën a ci kaw suuf fu ñu amee bomb bu baax wala bëgg dara ñu créé denn guerre dammaate lu bañ doyal te ñu mel ni ñun ay jullit say bokk ñañuy bombardé ñoo koy jàppale di ko dox ay renseignement waaw ci suuf ak yu mel noonu wal iyaadu billah ak di am ak ay ay relation yu baax contre leur leur leur leur propre co-religieux ñoo xam ne ñoo bokkul islam bi wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah